anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna mathala maa ba'athani allahu bihi minal hudaa wal ilmi kamathali ghaythin asaaba ardan fakaanat minhaa taa'ifatun tayyibatun qabilatil maa'a fa anbatatil kala'a wal 'ushbal kathiir wa kaana minha ajaadibu amsakati almaa fa nafa'a allahu biha annaasa fa sharibuu minha wa saqaw wa zara'uu wa asaaba taa'ifatun minha uxraa innamaa hiya qi'aanun laa tumsiku maa'an laa tumsiku maa'an wa laa tunbitu kalaa فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه فقه بضم القاف على المشهور وقيل بكسرها ay saara faqiha kon al imaam al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala ci suñu jotaay ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadiisu Seydina Abu Muusa xadiisu laata ñuy kii xaaluma fàttaliku sànq laata ñuy tàmbale benn masala boo xam ne manoon na dem ca xadiis bañ gisoon muy xadiis eh, Seydina Nu'maan ibn Bashir muy hadith cent soixante bi te di cinquième alxamis ci bunt bi ñu nekk ñu gisoon ko pas jataay bi wees mais bi ko jiitu woon ah bi nga xam ne ci la Seydina Nu'man ne yonent bi alayhi salaatu salaam ah da doon defar suñu sàppe yi waaw di ko defar mel ni lu muy jubbantee sax ab xeet tellement ni doon jube mu ne ba mu gis ba mu gis ne takk nañu léegi mooy mu bàyyi summa xaraja yawman fa qaama mu benn bés mu génn ñëw tuutee des xatta kaada ay yakbura ba muy waaja yu kabbira bo ba muy waata muy allahu akbar fa ra'a rajulan baadiyan sadru fa qaala ibaadallah la tusawwunna allahu bayna wujuuhikum mu ne yéen jaamu yàlla yi wat naa ne di ngeen defar coow wooralal jubal seen sàppe yi wala borom bi dina wëlbati dina ja féewale seen diggante xar kanam yi loolu dañ ci wenn masala bu sew rek mooy dañ ci jàng ne bu ñu iqaamee ba imaam bi waaj a dugg ci julli ji wax yàqu ko waaw imaam bi wax teg ko ñu ah, kon nañ iqaamaat déedéet ah <laughs> bu dee nag am na nag ñoo xam ne gisewuñu ko noonu jàpp nañ ne bu ñu iqaamee rek directement dañu war a commencer waaye lii day wone ne loolu mën naa nekk ak ya xadiis yu bari yoo xamante ne yonent na saa saa dañuy iqaam ba pare Ah mu dem bay julli am lu ko gaaral mu taxaw di wax ak benn nit wala yu mel noonu allahu taala alam kon xadiis ah, bi eh, kon bi weesu gisoon nañ xadiisu cent soixante et bi ci bunt bi moo doon as-sadisu muy sixième xadiis ginnaaw biñ tàmbalee garab gu sell gi eh, al imam di ñu présenté ci toolu min ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin muy ci digle gi nga xam ne ci wattu sunna yonent bi alayhi salaam ak tegginam yi gisoon nañ hadith ay na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu keroog bi nga xam ne ci lay nettali daal am benn kër boo xam ne dafa tàkkoon eh, ci ay kër ña ay ña ko dëkke woon benn guddi Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam tey nag ñu war a jàll hadith bi lañ ko jàngoon bi wees ah waaye on avait d'autres préoccupations yoo xamante ne mayuñu woon ñu àggu ko ñu àggale ko kon mu ne as-sabi' mooy juróom-ñaareelu xadiis bi bi ñu tàmbalee bunt bi ba léegi garab gi ba léegi waaye mooy xadiis numéro cent soixante-deux bi ñu tàmbalee téere bi ba léegi muy téeméer ak juróom benn fukk ñaar mu ne anhu radiyallahu anhu koy jële bii ba léegi ci saydna abu musa al ash'ari abdallah ibn qais radiyallahu anhu annahu qaala mu nee na mu ne qaala rasulullahi mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna mathala ma ba'athani allahu bihi min alhuda wal ilm mu ne inna dëgg-dëgg mathala misaalum maa li nga xam ne ba'athani allahu ah inna matha inna mathala ma ba'athani allahu misaalam li nga xam ne moom la ma borom bi daal di yónnee yebal ma ko yebal ma ko jox ma ko ngir ma joxal euh, ko nit ñi waaw mu ne loolu de minal huda ci njub inna masala ma ba'athani allahu bihi min al huda wal ilmi misaalum li nga xam ne moom la ma yàlla yónni ci njub ak xam-xam mooy bi mu ko jox ngir mu délivrer ko jaam yi jox ko jaam yi ngir ñu mën a gindee ko ba xam seen boroom jaamu seen boroom ndax looloo leen fi indi mu ne sama misaal kamasali ghaysin sama misaal xam-xam boobu njub boobu kamasali ghaysin dafa mel ni ab taw asaaba boo xam ne dafa laal ardan ab suuf sottee ko ci benn suuf fa kaanat minha ta'ifatun tayyiba suuf sa nag comme que suuf si daa yaatu am na benn wàll benn partie ca suuf sa nga xam ne ndox mi laal na ko nga xam ne wàll la boo xam ne tayyiba gu teey la waaw tayyiba gu teey la ta baax lu mu def suuf soosel qabilatil ma ndox ma nga xam ne taw bay wàcc nga xam ne taw bii ñëw di wallu la moo tax gayis mooy nit ñi dañuy dem ba désespéré taw bay ñëw lool moom naan al al ghaythu ah léegi mu ne mu ba mu wàccee ca ndox ca suuf sa nag am benn wàll bu mu laal ca suuf sa suuf sa wàll woowu nag qabilatil ma nangu na ndox ma fa anbatatil kala mu naan ci bu baax sax daal saxal al kala al kala e, mooy kii e, caawa mi waaw moom al kala u mooy caawam yi li nga xamante ne moom la xar yeeg yooyu du lekk hein moo xam bu wow beeg bu tooy bi yooyu yépp da dugg waaw waaw kon mu ne alkala mu wàcc alkala ambatatil kala wal ushbu ak plante yi arbre yi alkasiir yu bare bare bare bare bare mooy yu tooy yi tooy xepp alors que kala day day dugal bu bu nga xam ne bu wow ak bu tooy yëpp moo gën a général que al lu bari ñax mi caawa mi yoo xam ne nit ñi dañ ciy mën a jariñoo waaye bàyyi ma yi dañ ci mën a jariñoo moom suuf si njëkk a nangu gina moom na taw bi laal ci benn wàllu ci suuf su yaatu si moom nii la mel waaw mu wax la beneen suuf mu ne wa kaana minha ajaabib suuf soo sëlee taw bi laal am na beneen parti nag boo xam ne ajaa dib daa am ajaa dib ajaa dib mooy la mooy suuf la soo xam ne laa tumbitul kala waaw mooy contraire suuf si ñu jóge waaw moom moom du saxal meññeef mi du sax de waaye nag suuf la soo xam ne am sakatil ma moom téye na ndox mi mooy ne moom genre kekk lay doon xam nga suufu dër yooyu suufu dër yooyu ñoom euh, ndox mi du dem ci biir de ndax moom moom moom du dem waaye nag day téye ndox moo tax bassin bassin de rétention da koy mën doon loo xam ne ndox yoo xam ne mustanqa yooyu ñuy ñuy dajale ndox yi mu ne nag kanta suuf si beneen côté moom la naan fa kanat minha euh, wa kana minha ajadib ah amoon na fa ay lu ñu naan ajadib waaw yooyu nag moom am sakatil ma moom dafa téye ndox mi retenir ndox mi ndox mi naaxtaayul dem ci napp bi ci nappe phréatique bi déedéet moom téye na ko léegi nag mais moom saxul dara na moom ndax manula sax waaye nag téye na ndox mi ngir ñeneen jariñu ci moo tax mu ne fa nafa allahu biha an-nas borom bi jariñ ci nit ñi nga xam ne ñoo koy romb te la ndox man ci ut tànk ci wala it def ci irrigation ah daal di ci euh, arroser seenu mbay bañ mën a sax feneen waaw waaye fa sharibu minha ndox ñi nan la leen ci borom bi daal di eh, jariñe fa sharibu minha ñu naan ca ndox moo mëne wa saqaw ñu daal di ciy nandal seen bàyyi ma yi wa zara'u ñu daal di ciy def irrigation daal di ciy mën a bay kon ñaareelu suuf bango mu ne wa asaaba ta'ifatun minha ukhra ndox mi ba léegi ci suuf su si laal na beneen façon suuf boo xam ne ci suuf soosu moom nan la mel ta'ifatun beneen wàll minha ca suuf uxra beneen boo xam ne boobu nag innama hiya qi'a'un boobu moom ak qi'aan la mooy suuf la soo xamante ne ni non seulement dafa mooy almalsa waaw suuf la soo xamante ne ni ah day nii moom moo raw moo raw kekk moom <laughs> waaye mooy suuf la soo xam ne fi nekk dafa xaw a pant waaw nekkul ne mooy moom moom du téye ndox mi non seulement du ndox mi mais dafa mel ni ror a tax lu ci dal dem feneen waaw nga xam ne du dara lu ci sax waaw moo tax ñenn ñi ne mooy suuf soo xam ne dafay yemoo plate waaye du téye dara moom ndox mi bu ñëwee du ci téye te du ko naan mais ndox mi day jàll dem feneen am ñu ne non mooy boo xam ne dafa liis comme si boo ko doon kii li ci dal day dee te sax du ci garder dara waaw dara du ci sax léegi nag mu ne boobu mooy ñetteelu suuf si laa tumsiku léegi nag muy leeral lan mooy qiyaan moom alayhi salaatu wassalaam laa tumsiku ma'an wala tumbitu kalaa waaw boo bëggee xam mooy suuf la soo xam ne laa tumsiku ma'an du téye ndox mi taw bi wàcc ci moom wala tumbitu kalaa te du ci naan ba am ay gàncax yu mën a génn ci moom du ko saxal caawoon léegi nag misaal mii la yonent bi saa salaam joxe boo seetloo ñetti façon suuf la dinañ ci ñëwaat léegi nag muy continuer mu ne fa zalika lii nag misaal mii ma joxe mooy masalu mooy misaalam man faquha fi diinillahi taala mooy ci nga xam ne faquha wala al imaamu al al al al an-Nawawi mu ne faquha bi damm al-qaaf ala al-mashhuur mooy qaaf bi qu lañu faqu ci li gën a siiw wa qiila am na nag ñu ne bi kasriha rek naan faqih ay mooy saara faqihan mooy mujj na nekk ku am dégg-dégg bu sewtu xool ci diine yàlla yi waaw mu ne loolu la ko al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daal di eh, firi mooy daal koo xam ne borom bi da koy may mu am dégg-dégg bu sew ci mbooleem xeetu xam-xamu diine ji kon nag mu ne loolu mooy lii misaal mii ma joxe fa zalika masalu man faqiha fi diinillahi ta'ala mooy misaalam ki nga xam ne dafa am borom bi da koo may sew sew dégg-dégg ci diine yàlla ji dundin wii wa nafaahu waaye ba mu ko amee yemul ci moom kese mu koy jëfe noonu waaye wa nafaahu ma ba'athani Allahu bihi mu daal di koy jariñ li li ma boroom bi yebal jox ma ko ah ci xam-xam ak li nga xamante ne nii mooy njub moom mu jariñu ci fa alima mu xam ko waaye yemul ci jëfandikoo moom kese waaye wa allama mu xamale ko waaw mu ne wa masalu ak misaalu ka nga xam ne man lam yarfa bi dhalika ra'sa moom faalewul li mu indi yëkkatiwul sax boppam ngir toppatoo ko yoonam newu ci da koo wan gannaaw yitteelu ko walam yaqbal huda allah te nanguwul njubug yàlla gi alladi bi nga xam ne ursiltu bihi moom la ma saa boroom tabaraka wa taala yebal yónni ma ngir mu indil leen ko lii mooy seen misaal mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim ibnu al hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhima ñoo ko solo waaye naka noonu du ñoom kese ñoo ko solo waaye seen sëriñ di al imaamu Ahmad ibnu Muhammad eh, rahmatullahi alayhi daal dina koy solo ti awwalu musnad al-kuufiyyiin mooy xadiis yi ñu jëndoon bo Seydina Abu Muusaa semaine eh, jotaay bi wees même yooyu moom lañ amaat fii léegi moom indi na foofu euh, hadith abi Musa al-Ash'ari imaam Abu euh, Ahmad kon al imaamul ci fam nekk ci téere yi mu cité ne al imaamul rahmatullahi alayhi hmm? al imaam al Bukhari rahimahullahu ta'ala hadith bi baabu fadli man alima wa allam téereb xam-xam buntu ngëneelu ki nga xam ne dafa xam ba pare la mu xam ci diine yemul ci jëfandikoo ko moom kese jariñoo ci waaye wa allama mu xamale ko ngir ñeneen man cee jariñ mu ne haddathana Muhammad ibn al-Ala Abu Kurayb al-Hamdani ah, sëriñu as kutub ashaabu sitta waxoon nañ ko jotaa bi wees wax naa la mooy càllal yooyu la ñu qaala mu ne haddasanaa Hammaad ibn Usaama gisoon nañ Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi Abu Usaama rahmatullahi alayhi an Burayda ibn Abdillah muy Burayda ibn Abdillah ibn Abi Burda ah voilà mooy Burayda ibn Abdillah mu jël ko ci maama man Abi Burda di maam Abu Burda maamam la moo jur baayam di Abdillah moom moomu an Abi Muusa mu jël ko ci baayam moom Abu Burda sayyidina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala fii nag am na yenn mu yoo xam ne yu mu wuteeg li imaam An-Nawawi indi nii lafz expression hadith bi mu indi moo nekk ci riwaaya imaamu Muslim mais imaamul Buxaari déglu mu ne annahu qaala an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-hudaa wal-'ilm kamathali al-ghaythi al-kathiir asaaba ardan fa kaana minhaa naqiyya voilà dégg nga fa kaana minhaa naqiyya fële lañ lañ am kamasali ghaythin asaaba ardan fa kaanat minha ta'ifatun tayyiba fii nag naqiya mooy lu sell set qabilatil maa'a boo xam ne dafa nangu suuf si fa ambadatil kala wal ushba al kathir wa kaana minha ajaadib amsakatil maa'a fa nafa'a Allahu biha an-naasa wa sharibu wa saqaw wa zara'u wa asaabat minha ta'ifatun ukhraa innamaa hiya qiyaan laa tumsiku maa'an wa laa tunbitu kala'an fa dhaalika mathalu man faquwa fii diinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'san wa lam yaqbal huda Allahi alladhi ursiltu bihi qaala abu abdillah muy al-Bukhari qaala Ishaaq wa kaana minhaa taa'ifatun qayyalati al-maa'a qaa'un ya'luuhu al-maa'u was-safsafu al-mustawi mina al-ard lii la ko al-imaam al-Bukhari rahimahu Allahu ta'aala daal di indee gis nga moom ñaari pàcc la def mooy boo seetloo moom xadiis bi ni mu ko indee ñaari pàcc rek la ñaari taifa benn partie bi moo yonent way sasam misaal mi mu joxe benn mooy min ha naqiya qabilatilma dañoo nangu suuf si moom dafa nangu ndox mi su partie boobu ci suuf si wàllu woowu mu sax li nga xam ne mooy caawa mi ah waaye sax ay gàncax yu bari waaye après mu ne mu am beneen partie boo xamante ne ni ah ajadib amsakatil ma fa sharibu loolu la même la même la moo bëlee yem voilà moo bu imam muslim bi léegi kon ñu ñëw al imam muslim kanta moom euh, mu ngi kon di mooy ñetti parti lañu mais yonent may saasaam bi muy wax comme que ñaar ñële moom jariñu nañu moo tax da leen a boole ne mooy comme nga xam ne faquha fi diin moom euh, borom bi da koo may fiq ci diine euh, fii diinillahi taala wa nafa'ahu borom bi jariñ ko ci loolu la ci li ma ko yónni waaw léegi nag keneen ki mooy ki nga xam ne suuf si nga xam ne nanguwul jël dara al imaamu muslim ibn al hajjaj mu ngi ko ndi ci kitaabul fadaa'il baabu bayaan baabu bayaani masali ma bu'itha bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama min al-huda wal-'ilm mu ne haddathana abu abu bakr ibn abi shayba gisoon nañ ko mooy yi nga càllale bële waxoon nañ la ci juróomi sëriñ la ko jële woon déglul fi abdallah ibn muhammad ibn abi shayba abu bakr wa abu amir al-ash'ari moom itam gisoon nañu ko ci jotaay bi nga xam ne moom lañ génne woon hmm? muy Abu Amir al-Ash'ari Abdullah ibn Barrad ibn Yusuf ibn Abi Burda ibn Abi Musa moom ñi ñoom ñi yëpp surtout Abu Musa wa Muhammad ibn ala Abu Kurayb al-Hamdani al-Kufi moom lañ gisoon wa lafdu li Abi Amir qaalu ñoom ñoom ñu ne haddathana Abu Usama ki ñu nettali mooy Abu Usaama mooy Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi wal-lafzu li Abi Aamir ñoom Abu Usaama an Burayd mu jëloon ko ci Burayd ibn Abdillah an Abi Burda mu jëloon ko Abu Burda gisoon nañu an Abi Muusaa an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna mathala maa ba'athani Allahu bihi azza wa jalla mina al-hudaa wal-'ilmi kamathali ghaythin asaaba ardan فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني بما بعثني الله به فعلم وعلم fa mathalu man lam yarfa' bi dhalika ra'san wa lam yaqbal huda allahi alladhi ursiltu bihi comme nii la ko al imamani rahmatullah alayhima nii lañ ko indee ci seen téere yi léegi ci gàttal ñu ñëw eh, ci li kanta la imaamu Nawawi indi ci suuf bala ñu jàll hadis bi dina ñëwaat hadis mille trois cent soixante-dix-huit insha allahu taala ci téere bi ni al imaamu kanta al Nawawi wax ci suuf faquha loolu gis nañu ko fii nii eh, al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu andil ñu fi hadith Seydina Muusa bi nga xam ne dañ ciy jànge premièrement mooy bokk na ci njàngale di joxe di darbul misaal di joxe di sadd ay misaal waaw ki nga xam ne moom nga koy moom ngay jàngal bokk na ci façon tarbiya yi ak ñi ngay jàngale di joxe ay exemple waaw yoo xamante ne ngir jegeñal li nga bëgg a wax ci nit ñi waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne inna masali inna masala ma ba'athani allahu bihi min alhuda wal ilm ka masali ghaythin asaaba ardan te loolu mooy doxaliinu alqur'aan waaw doxaliinu alqur'aan tabaaraka wa taala suñu boroom bari na ci alqur'aan yoo xam ne noonu la innama masalul hayaati dunya kamaa'in anzalnaahu minas samaa'i faxtalata bihi nabaatul ard ainsi de suite misaalum eh, eh, eh, dundu gi ak masal innama innamal xayaatu dunya la'ibun wa lahwun wa wa ziina ak yooyu ah yooyu yëpp ay misaal la yoo xam ne alxuraan da koy joxe ngir wan euh, li nga xamante ne mooy dund gi nga xam ne moom lañ nekk di ñu ko misaale ñun euh, ak ak am mbay ah ak yooyu yëpp nga xam ne euh, da koy def moo tax ak man kaana yuridu xarsal axira nazid lahu fi xarse wa man kaana yuridu xarsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil axirati min nasib voilà mooy yooyu yëpp ay façon misaal la ku bëgg mbayum mooy mu suñu li nga mën a xam ne moom moom nga war a jariñoo bu dee ne yow yàlla ju taxulaa jóg mbiru àddina kese moom la misaale xarsa dunya waaw waaw kon nag mu ngi noonu kamasali in kamasali shaytaani id qaala lil insaani kfur waaw yooyu yëpp nga xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala da ciy joxe ay ay ay ay ay ay ay misaal allahu akbar ñuy joxe ay misaal ngir man ñoo jàngal ak ay innaka la tusmi'u mawta wala tusmi'u summa du'a idha wallaw mudbirin yow borom bi yow yonent bi saa saam doo déggloo ñi nga xam ne seen xol yi daa faatu voilà te doo déggloo ak summa ki nga xam ne ay noppam daa am ay sañ ad du'a woote gu baax ah du ñu ko dégg ida wallaw mudbirin buñ la wonee ginnaaw waaw wa ma anta bi haadi al umyi an dalalatihim du yow yaay gindi ki nga xam ne daa silmaxa ci seen cànkute gi ñu nekk in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun ah ñi ngay déggloo mooy nga xam ne ñoo gëm kon ñu xam ne um yu gële nekkul ku silmaxa dañ naan ku silmaxa ku aveugle ko kenn mënu ko woo ci diine déedéet waxul loolu mais li muy wax mooy ki nga xamante ne moom xolam moo silmaxa ndax innaha ah la tahmal absar voilà borom bi nee dëgg-dëgg du du du du du du du kii du bët yi ñooy silmaxa de waaw du bët yi ñooy silmaxa waaye lan mooy silmaxa fa innaha la tahmal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur waaye dëgg-dëgg lii silmaxa te silmaxa googoo tax ñuy wax dëgg-dëgg mooy ah al absaar du yooyu ñoo mais mooy al al qulub xol yi allati fi sudur yi nekk ci dënd yi waaw buñ nanguwul yiw rek ñooñ ñooy xol yi sil ñooñ ñoo silmax ñooñ nag la boroom bi di wax yooyu yooyu yëpp ay ay jàngale la ci di ko jaare ci darbul misaal di sadd ay misaal moo tax yonent ma saar saam fii li nga xam ne moom la ko borom bi tabaaraka wa taala yónnee ci njub muy alquran muy sunna mu daal di koy misaale li nga xamante ne mooy taw bi nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala daal di e, e, dal di daal di di daal di wàcc waaw nga xam ne dañ koy gis ci suñu dund gii mooy moo tax yooyu dafa am solo mooy yépp gis nga yi ñu jàpp ne bon lii moom c'est c'est ordinaire wallahi foofu la lépp nekk waaw moo tax duñ ci bàyyi xel parce que feebaru miin moo ñu dal dañoo miin aayaay yàlla yi mandarga yi wane ne yàlla moom képp lañ war a jàmm ba daa mujj affaire bi euh, fëkkatul suñu bët ko garaawatul guddi geeg bëccëg gi ni muy gënee ko ñëw di roofaloo yuulijul layla fi nahaar wa yuulijul nahaara fi layla loolu daanaka dañ cee on dañ ci inconscient duñ ci sax bàyyi xel ci kéemaanu yàlla yooyu ah ak tamit di fàttale ko fii xalqi samawati wal ard bindum asamaan ak suuf waaw yooyu daanaka ñu bari dañ cee dañ cee yëgati lu tax parce que feebaru miin moo ñu dal waaw taw bi muy wàcce nga yëkki dëkk bi jooy bekkoor naan moom de ren les récoltes tey moom l'inflation dina gën a metti parce que en plus de denrées qui sont chères affaire bi les fruits et du baax parce que sécheresse bi wala affaire yooyu suñu mbay mi tey tey moom lépp wow suñu borom wàcce taw bi waaw lépp daal di daal daal di dekk waaw lépp daal di dekk loolu lan moo ko gën a màgg mu ñu ci jàngal ah li nga xamante ne nii boroom bi noonee lay dekkalee ñi nga xam ne ñoo faatu allahu akbar allahu akbar waaye malheureusement lu bari ci nit ñi dañ cee bàyyi bàyyiwuñ ci xel ah, waaw wallahi bàyyiwuñ ci xew sax duñ ci sax bàyyi bàyyi xel waaw kadhalika yuhyi llahu al mawta waaw naka noonu la borom bi di dekkilee ñi dee bon dekkil leen ginnaaw ba nga xamante ne nii ci lañu faatu mu dékkil leen ci taw bi ni muy def borom bi nee nañu noonu la gis nga naka noonu laa leen di dekkile waaw noonu may def taw bi noonu may def taw bi mu ñëw dekkil al arda ba'da mawtiha kazalika an-nushur naka noonee laaya di dekkile mooy yooyu ñu waroon cee jànge li nga xamante ne nii mooy dekki xam ne kon nag ki def kii ki def lii waay waay waay waay waay borom bi def waay wax dëgg yàlla nag ki def lii lii waru koo waaw loolu waru koo def wallahu alladhi arsala ar-riyaha fa tuthiru sahaban fa suqnaahu ila baladin mayyitin fa ahyaynaa bihi al-arda ba'da mawtiha kadhalika an-nushur allah te suratu fatir suñu boroom ne boroom bi nga xam ne arsala riyah mooy yónni ouragan non non ngelaw yi nga xam ne ngelawu taw yi ngelawu taw yi mousson bi fa tuthiru sahaba mu yëngal xëcc ay niir yi jóge fee yi jaar ne ñu créé wu fa suqnaahu borom bi yóbbu leen ah ilaa baladin ci dëkk boo xam ne mayitin dafa deewoon suuf sa bekkoor lool gent ñuy xaar taw bi leen di wallu fa ahyaynaa bihi al-ard taw boobee ñu sotti foofu la ñu daal di fiy dekkil suuf si ba'da mawtihaa ginnaaw ba mu faatoo mooy ginnaaw ba mu bekkooree kazaalika ne ko noonu an suur lañ leen di pange lañ leen di génnee ëllëg yooyu noonu yeneen ci bari sasam jaar tamit ci misaal boobu nga xam ne qur'aan yi la moom bi nga xam ne mooy leeral alqur'aan waaw mu ñëw jox ñu misaal yooyu nga xam ne misaalu alqur'aan la mooy jàngalekat bi war nga yow itam say misaal nga koy delloo ci jàngaleem alqur'aan nan la ko borom bi di ci wég ñi ngay jàngal ak di leen yar ak di leen xamal nga leen di jox misaal yu mel noonu mooy mbir yi warul xew rek mu nekk lu ordinaire ngeen toog ñi benn wër nga ci mën a jàngale lu bari waaw bu dee mat nga li nga doon waaw ngeen yëkk rek affaire bi bëccëg ngeen nekk waaye mun tàng jër lépp wul xëy ni jóge na loo xam ne bu doon dégluwoo météo y'a deux minutes xalaatoo woon mukk na mbir mi dina mujj nii nga xamal leen ci nag lii mooy gis nga borom bi nga xam ne mooy almusarrif mooy soppandiku ci mbir yu nekk nii la rek dara saxut te nag jamono ju nekk man na soppeeku ci mbir yi def li nga xamante ni alhamdulillah xel yi yaakaaruñu ko woon mu soppi mbir yi léegi fi naaj wi ne woon tàng bi jër taw bi ñëw nii mu tooy kapp léegi ba ñépp di siit te ñenn ñi biñ doon génn ay t-shirt lañ solo ndax dafa tàngoon waaw borom bi soppi mbir mi ñu gën gaawe loolu lépp nga leen ci xamal ki nga xam ne mooy alqaadir ki nga xamante ne mooy xool leen à travers lii di xew mooy borom bi li nga xamante ne noonu lay defe yaf'alu ma yasha mooy def li ko neex waaye mooy sotti xéewalam ji muy taw bi kon yeneen bi alayhi salaatu salaam dañuy jàng ci lii mooy ah di joxe misaal di jàngale jaare ko ci ay misaal yooy joxe ay xew-xew ay yi nga xamante ne ñooy xew nii taw bi yu mel noonu ak yi nga xam ne ñooy xew ci nu bi waaw mu ne nag sama misaal ak jub gi ma borom bi jox ak xam-xam bi ma jox muy am xam-xamu wax wahyu bi ngir ma yeggaleen ko yéen jaam yi xam nga lan mooy misaala mooy misaalu taw bi bii ñëw di wallu bi ñëwee dafa sóob comme ñu ne Dakar Dakar dafa sóob la taw ah mooy arbre bi suuf si mu am benn wàll ci ci ci région Dakar taifatan tayyiba qabilatil ma boo xam ne dafa nangu suuf si fa ambatatil kala wal al kathir boo demee ci ñaay bi côté yi nga xam ne dañ fay bay hein ay ay ay ñoom kammaateeg ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom salaat hein ak yooyu ay ay batañse ay suuf nga foofu tooy kat ña nga xam ne ñoo roose woon ñoo ñoo ñoo ñoo ba commencé jóg waaw waaw wala nga dem Saalum wala nga dem Diourbel wala nga dem Casamance taw bi mu wàccee am na suuf yoo xam ne day gaaw naat jub mooy benn côté bi qabilatil ma suuf dafa nangu suuf loolu nag nee na mooy misaalam li ko yàlla yónni kon mooy xolu nit ñi yonent bi alay salaam mu ngi misaale li ko borom bi yónnee lan ab taw wallahi mooy moo raw taw waaw ñëwee sotteeku yiiw la yiiw waaw bi ñëwee nag xolu nit ñi ñooy suuf ya waaw xol ya ñooy suuf ya dafa am nag ñetti façon xol yi am xol yépp mën nga koo tënk ci lii façon nit ñi ngay gis ñépp ñi mas a ci kaw suuf yonent bu ñëw rek mooy misaalu yonent bi alayhi salaam nit ña ñooy misaalu suuf yi léegi nan la fa demee mu ne du ci njëkk benn wàll bi mooy yenn ci xol yoo yële mu ñëw di prêcher la bonne parole di ko wax mu taxaw palaasu taw bi yu sotteeku ci seen xol yi ñoom xabilatilment dañoo nangu yiiw ji muy ndox mi muy wax yu bi gëm nañu ko xam-xam bi njub gi nangu nañu ko ba ñu ko nangoo jëfe ko mu mu jural leen yiiw waaye yemuñ ci ñoom fa ambatatil kala al kathir yiw gu bari daal di juddeel ci ñoom waaw xoolal <laughs> yonent bi alayhi salaam day former benn nit kooku former ñaata nit Seydina Umar ibn al-Khattab ñaata nit la la former Seydina Ali la former ñaata nit la defar Seydina Siddiq xoola keroog bi mu tuubee nekkul di xaar naan lan la ma l'islam di defal moom dafa dem xam ne responsabilité la rak rak mu dem convaincre Seydina Ousmane Seydina Talha ah jàppal jàppal convaincre ñu bari mu dugal leen ci diine xoolal kooku mooy non seulement jarinoo ci lii yonent may sa sam woote nangu na ko waaye fexe na jëfe ko waaye fexe dugal ci ñeneen lool la naan fa anbatatil kale qabilatil ma mooy nangu na ko mooy ba mu ko nangoo jariñu na caawa fa anbatatil kale mu daal di sax caawa ma wal usbal kathir ak gàncax bu bari waaw léegi nag ah loolu nag moom la nay wax ne fële ne kooku nag nit ñi daal di masalu man faquha fi diinillahi ta'ala wa nafa'ahu allah wa mi nafa'ahu ma ba'athani ni allahu bihi fa alima wa 'allama moom dafa xam jëfe xam-xam bii mu tukkee ci yonent bi alayhi salaam mu jëli ci moom waaye jariñ ci nit ñi moo taxoon xayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama ki gën ci yéen mooy ki jàng al-qur'an jariñoo ci waaye mu xamle ko waaw mooy njariñ la joo xam ne day jalgati mu ne suuf su njëkk fii mooy xolu am na ci jaam yi ñoo xam ne seen xol nii la waaw na ko noonu hein léegi nag mu wax la beneen beneen beneen wàll mu am beneen wàll boo xamante ni dana ñooñ nag wa kaana minha ajaadib am na nag beneen façon ci suuf si loo xam ne ay ajaadib lañu waaw ajaadib yooyee ñoom mooy suuf la soo xam ne day téye ndox mi waaye du ci jariñoo comme mustanqa foo xam ne dañ fay dajale ndox yi comme bassin de rétention boo xam ne moom perron la ah perron la ab dër la moom ndox mi bu ñëwee dina ko retenir gaa mooy téye xam-xam bi day xaw a tolloog lam waxoon nadara allahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaaha kama kama sami'ahu kama sami'a eh, eh, eh, nadara Allahu imra'an sami'a maqaalati fa wa'aaha fa thumma fa addaaha kama sami'aha fa rubba fa rubba muballighin aw'a min min saami'a voilà noonu la ko waxee woon Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne woon nadara nadara Allahu imra'an borom bi de def na mu fer noyaa de xar kanamu nit koo xam ne oh sami'a maqaalati dafa dégg sama kàddu gu yiiw gi man yonent bi alayhi salaam fa waaha mu takk ko jàpp ko dara rëcc ko ci ni ma ko waxee noonu la ko mokkale noonu la ko téye noonu la ko takke waaye fa waa fa fa fa addaaha mu jooxe ko xamal ko ñeneen sami'aha ni mu ko déggee noonu la ko restituer noonu la ko joxee bu ko defee ñam ko jox moo tax mu ne ndax am na amaana xam ne léeg-léeg nga xam ne moom lañ jox message yonent bay saa saa ko ah hadis bi de lii la yonent bay saa moom xam-xam ba mu cee jëlee ki ko paas ki ko jox moom du ko ci am waaw. fa rubba muballighin koo xam ne dañ koo jottali awaa moo gën a dégg wala afqahu moo gën a xóot dégg-dégg ci sama wax min saami ak nga xam ne moo ko déggoon directement waaw comme bee xaw a niroo kii waaw kon beneen façon bi mooy ajaadib ñoom xol ñoom seen xol takk na xam-xam bi waaw mais mooy moom da koo takk restitué ko amu ci xam-xam bi nga xam ne ñu njëkk ni moom lañ ci am ndax ñu njëkk ni partie bu njëkk bi non seulement dañ koo takk xam ko jëfe ko mais xamale ko kii nag moom bi mu takkee mooy bassin de rétention bi mu téyee ndox mi mooy ne fekk ndox maa ngi ci kaw moom dina tooy dina amuk tooy du wow du du du asséché wu waaye buy joxewaat ndox mi nit ñi dafa jaar di fa nandal seen jur yi mooy di di di jariñu te ciy naan te kiy def irrigation di ci di ci di ci di ci euh, arroser seen tool yi ci ndox moomee mooy bu ñu leen di jariñ ndax ndox mi jëlee muy xam-xamu yonent lay saa saam téene ko moom ba dara rëccu ci léegi nag keneen lay ñëw jël ci di ci jariñoo kooku kay la muy jariñoo kan moo ko transmettre mooy kii ko téye kon kooku am na yiw même bu dee ku njëkk ci moo ko ëpp kon ñaareel baa ngoog kooku la naan wa kaana minha ajadiba am ma fa nafaa allahu biha an-nas fa sharibu minha wa saqaw wa zara'u kon beneen xaaj baa ngoog <laughs> xaaj bu mujj bi nag ci nit ñi taw ak ci suuf yi mu ne wa asaaba ta'ifatun minha ukhra innama hiya qi'aanun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'a waaw bu mujj bi nag tegal nañu ci borom bi musal mu ne beneen wàll la ci suuf si Dakar ba léegi kon benn wàll wi moom suuf la soo xam ne biir région Dakar dina téye ndox mi mais moom du du du du du jur mooy du du du du du du du du du du am lu ci saxe mais nag dina di tooy waaye sauf que ñiin ñee ñëw di ci jariñoo léegi nag bu mujj bii nag lay wax ba léegi ci xool yi nga xam ne ñooy recevoir xam-xamu yonent bi alayhi salaam xam-xamu yonent yi alayhi salaam mu ne bu mujj bi nag beneen wàll la innama hiya qi'an mel ni ñu ne ko luy qi'an mu ne laa tumsiku maa suuf si moom du téye ndox wala tunbitu kalaa te du saxal dara mooy ndox mi liñ ci mooy comme aw tumb waaw foo xam ne dafa kawe ci région bi nga xam ne ab pente la xam nga pente yi moo tax boo seetloo daanaka du ñu sax léeg-léeg ndox mu ci laal rek day wadd jëm feneen di daw waaw moom du téye dara ba pare mu nekk malsa loo xam ne dafa mel ni liis comme ni verre bi liise noonu la mel du téye dara mu ne nag koy nag mooy kan moom la ne mooy ki nga xamante ne wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'san wa lam yaqbal huda allah alladhi ursiltu bihi kii la kii mooy ki xam ne misaalam ki nga xam ne bi taw bi ko daa ko wan ko gannaaw lam yarfa bi zalika ra'sa waaw faalewu ko sax <laughs> taw bi du ko nangu mooy du nangu ndox mi du nangu yiiwu wax yu alquran wax yu biy tukkee ci borom bi da koo bañ mayu ko ci xolam fu mu nekk suufu xolam amu fa amu fa amu fa place nanguwul dëgg dëggug yàlla gi njubug yàlla gi waaw te dara bi ci sax mooy nan lay saxe ndax albaladu tayyib <laughs> gis nga foofu it borom bi moom lay wax mooy day dugg ci misaal yi nga xamante ne moom lañ wax ne alquran loolu mooy misaal mooy kiiwu alquran waaw wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbih walladi xabuta laa yaxruju illaa nakida kadalika nusarrifu al ayati li qawmin yashkurun te suratu al araf gis nañ ko ci koor gi keroog walillahi alhamdu wal minna suñu boroom ne wal baladu tayyib ah gis nga te moom la tàmbale woon ci kaw doon wax mooy misaal yi nekk rek wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli ath-thamarati kadhalika nukhriju al-mawta la'allakum tadhakkarun léegi nag mu def ci wal baladu at-tayyib gis nga suuf si nga xam ne dafa teey yaxruju nabatuhu bi izni rabbih gis nga gàncaxam tóor tóoram meññeefam da ci génn ci digalu boroomam waaye walladi xabus suuf si nga xam ne dafa ab kekk la du dara du téye ndox te du sax benn gàncax bi nga xam ne baaxut moom laa yaxruju illaa nakida ay mbuxum kese mooy dara du ko génne dara lu am solo du ko génne lu baax mu ne nekk nii laay leerale sama laaya yi ngir nit ñi nga xam ne ñoo may sant waaw kon nag yeneen ci may saat saam misaal nii la ñu jox boo demee ñoom na al imaamu al-Qurtubi bi muy sharah hadith bi leeral na fi loolu na ko noonu al imaamu an-Nawawi kon nag mu ngi noonu façon nit ñi lii la yeneen ci may saat saam ni lii mooy seen misaal moom taw mooy taw wallah li ko waroon bi yónnee taw la buy ñëw ngir wallu nit ñi ray ray léegi nag xol yi dañoo wuti waaw borom bee bind wutale xol yi nangu message yu yonent yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na xol yoo xam ne dañ koo nangu jariñu ci jariñe ci xame la ci waaw dégg ko am ci dégg bu xóot doxe ko ba pare jàngale ko di ko leeral jaam yi te ñooñu ñooñu gën a kawe ci xeet bi mooy ñi nga xam ne mooy al ulama warasatul anbiya ñoom ñooy dono yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yemuñu ci xam mais dañ koo jëfe am ci xam-xam bu xóot bu leen borom bi may ñu man koy leeral jaamu yàlla yi ci kaw suuf saa su ne waaw ñoom la yonent way saa saam doon wax naan du deñ ci sama xeet ta'ifatun benn mbooloo moo xam ne zahirina ala al-haqq dañuy nekk ci dëgg te di ko feeñal waaw ragalu nag ku leen ŋàññ aji ŋàññ bu leen ŋàññ noonu la nekk ba borom bi di leen di di di ñëw ak mbiram beneen partie bi mooy en général musulman yi d'une manière générale waaw dinañu nangu li yonent bi saa saa wàcc ndox mi dinañ ko nangu waaw léeg-léeg nag mooy xóotal bi duñu ko am duñu am xóotal bi boroom xam-xam yi am waaye ku leen gis di am lu baax loo mën a tibbee ci ñoom loo mën a tànqee ci ñoom ndax jullit boo gis am na lenn ci ndono yonent bi saa saa bu ne ci moom léegi nag ça dépend yow ni nga koy gisee bu dee ne yow da gis ne da koo xeet mooy mënoo gis lu baax ci moom eh, ah non non non doo ko gis mais bu dee da ngaa objectif sa xol yàlla kese nit ñépp nga jàppe leen comme si ay bindeefu yàlla yoo xam ne yàlla ngay jëflante à travers ñoom wallahi di nga gis ci ñoom jikko yoo xam ne dalay fàttali yonent ci daal saa saa ak lu mu man di am yeneen façon mais dina am côté yoo xam ne boo ko xoolee di nga xam ne kii daal ak ak mbaaxama gi ñu moom ndax bu ak mbaax newul woon ci moom manul woon a nekk jullit waaw bu ko defee nit ñi mën a jariñoo ci kooku waaw même bu dee ne mënula produire comme kële ku njëkk gi mu am yeneen xol yoo xam ne nag ñoo yéeféri dañoo bañ ne moom nanguwuñ seen xol seen suuf nanguwul taw bi muy wahyu bi njàngale mais dañ koy bañ ka annahum humurum mustanfira <laughs> mel ni ay mbaam yuy daw yiw bi yuy daw ay gaynde ak si bi yu xiif yu dee dosi kon bi kon yeneen tib ay saa salaam lëkkaaleeg suñu bunt bii mooy di mooy kon ci li nga xam ne mooy tawam bii mu ñu fi wàcceel ñun ñépp ko soxla ndax xays la wallahi suñu xol yi moo gën a soxla dañu soxla nekk gis nga ni ñu soxlaa jub moo raw ni ñu soxlaa nokkeeg naan wallahi waaw te jub googu moom lañ ak xam-xam boobu la yeneen ci bari saa saab indil sinon dañuy sànku àddina ak alaaxira te loolu dara jaru ko waaw kon nag mooy